fil baabil haadi wal xamsiin waan abi darrin radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu allahu azza wa jal man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsaalihaa wa aziid waman jaa bisayyi'ati fajazaa'uhu sayyi'atun mithluhaa aw aghfir waman taqarraba minnii shibran taqarrabtu minhu ziraa'an waman taqarraba minnii ziraa'an taqarrabtu minhu baa'an waman ataanii yamshii ataytuhu harwalan waman laqiyanii biquraabil ardi xati'atan laa yushriku bi shay'an laqiituhu bimislihaa maghfiratan rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa wa ma'nal hadiis man taqarraba ilayya bi-taa'atin taqarrabtu ilayhi bi-rahmatii wa in zaada zidtu fa in ataani yamshi wa asraa fi taa'ati ataytuhu harwala ay sababtu alayhi ar-rahmata wa sabaqtuhu biha wa lam uhwijhu ila al-mashyi al-kathiri fi al-wusul ila al-maqsud wa qurabu al-ard bi dammi al-qaaf wa yuqaalu bi kasriha wa ad-dammu asahhu wa ashhar wa ma'nahu maa yuqaaribu mil'ahaa wallaahu ta'aalaa a'lam. kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullaahu ta'aalaa di wax ci ñaareelu xadiis bi ci suñu buntu bu yaatu bii di baabu rajaa buntub espérance buntub espoir buntub yaakaar ci suñu jotaay bi ñu génn tàmbali woon nañ benn wàll bi beneen wàll bi. ci garab yi ci toolu ñu ñu sell ñi ci wàllu xadiis yi gisoon nañ xadiis sayyidina mawlana Ubaadata ibn as-Saamiti radiyallahu anhu bi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na man shahida an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu bani mu jeexa walillahi alhamdu wal minna alayhim assalatu wassalam tey ñu war a gis hadith bi ci tagu bu bi passé moo ñeenti téeméer ak fukk ñaar tey nag ñu war a ñeenti téeméer ak fukk ak li nga xamante ne nii mooy ñett mu ne waa Nabi Dóor hadith bii mu koy jële ci Mawlana Abu Dhar radiyallahu anhu qaala nee na qaala wax na Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne yaqulullahu mu ne yàlla yàlla de day wax nee na yàlla nee na lii mooy hadithul qudsi ah, am na yuñ ci romboon mu ne man jaa nee na yàllaay wax nii yonent waay saa saam nee na borom bee wax li man jaa bil xasana képp ko xam ne indi nga bil xasanati ci yiw ci lu baax ci def lu baax falahu am amsaaliha mooy ku def lu baax boo ku def lu baax bonne action œuvre bu baax bon œuvre jëf ju falahu dina ko ñeel am amsaliha fukk yu mel ni lu baax lim def mooy benn ngay def borom bi fay la ci fukk aw azid waaw aw azid borom bi nee na wala ma yokk waaw moom la doon wax aw azid mooy wala ma yokk waman jaa loolu dinañ ci ñëw insha allah waman jaati képp ku fi dikke indi bi sayyi'ati ci lu ñaaw nag fa jazaa'u sayyi'atin ah payuk lu ñaaw moom sayyi'atun mithluha lu ñaaw ni moom la boo fi andee benn bu bon ah benn bu bon ngay am lu mel ni moom aw aghfir borom bi ne walla sax ma jéggal la ko malgré def nga lu bon allah <laughs> mu ne wa man taqarraba minni jibra te képp koo xam ne fexe nga jegeñ jegeñu lu ma ci sama jaami shibran sibru waxoon nañ la ko yaa vay boo batli ko mooy dangay tàllal sa baa sa loxo yi nii ngay tàllal mooy sa tenk yi ah. boo ubbi sa baaraam yi ah ubbi sa baaraam sa juróomi baaraam yépp tàllal firiyeen ah. diggante pouce bi ak bu daw ba fële ah. loolee mooy li nga xamante ne mooy loolee mooy diggante pouce bi baaraam bu déy lañ koy wax baaraam bu ba ci gën tuuti nag ba boobu ñaa diggante yooyu loolu mooy sibr boo leen tàllalee nii seen diggante loolu mooy sibr mu nekkut fexe jegeñ jegeñ lu ci man lu tol noonu ku fexe jegeñ jegeñ lu ci man lu tol noonee mu ne kookee taqarrabtu minhu yow sa loxo nga ubbi lu teg lu tol noonee borom bi nee na lool nga fexe jegeñ jegeñ lu ci man man ma jegeñ jegeñ lu ci ci yow lu tolloo xas mooy fi ñu waxoon ziraa diggante catu baaraam bi boo ko tàllalee sa loxo boo fa ngay jàpp ba fa ngay rax ba fooy jàpp fa muy yem ci sa loxo bi ca concu ya lu toll noon borom bi nee na jilaa la ko dinaa ñëw gin laa jege fekk si la ci loolee alhamdulillah mu ne wa man taxarraba minni diraa képp koo xam ne sama jaami jegeñ na jegeñ jegeñ loola ci ay jëf yu baax ay wax yu baax ay kàddu yu sell ngir man jikko yu baax ngir man kooku man borom bi taqarrabtu minhu ba lu toll ni ziraan mooy lu toll li wax sànk lu toll ni xasab li may raxas bu may jàpp sa secatu baaraamu tenk ya secat ba boo ko tàllalee ba ci fi ngay conc bi ku ku fexe jegeeñ lu ma lu toll noonu taqarrabtu minhu baa dinaa fexe jegeeñ man borom bi ci moom baa baa mooy bu ma taxawee comme ni ma toogee nii yaa bay xoola xool ma bay def nii tàllal sama loxo yëpp waaw mel ni kuy fudd xam nga mooy fudd ah xay fuddul ma ko nii gis nga walla mooy noonu ngay def nii tàllal sa loxo yi bu fi nekk benn côté ah jub noonu mooy loolu lépp nag fa benn baaraam bi jóge sa droite bi ba sa gauche ba romb sa dënd bi jaar ci sa doole yi sa mole yi sa sa sa kii biceps yi jaar ci sa dënd bi traversé ba beneen loxo bi nga ubbi ñoom ñëpp noonu loolu mooy baar voilà bee baar dama mel ni dañ doon wax ne chibra ma baa an ma ne waaye lii moom benn la c'est non maanaa bi moo doon benn mooy lu jegele lu borom bu bëggoon a mais baa mooy lii ma la wax voilà <laughs> voilà baa an mooy loolu kon mu ne dinaa jegeñ jegeñ lu ci sama jaam ba an lu toll noone mu ne waman ataani yamshi képp koo xamante ne nii nag daf maa dikkal yamshi di dox ataytu far wala dinaa ko dikkal di daw waaw waaw <coughs> léegi nañ wax fi après ñu jël Imaam An-Nawawi wax euh, na nooy bañ a couper après mi waman laqiyani bi qurabil ardi képp koo xam ne jege na jegeñ jegeñ jege na ma daje na ak man daje man borom bi keroog ba mu faatoo mu ñëw ci man bi qurabil ard xati'a ah indaale lu tollook suuf si li ñuy yaatu te bëri te gudd te mag lu toll noo lu fees dal suuf si xati'a lépp day ay bakkaar waaye rek laa yushriku fekk ba muy ñëw fekk na moom bokkaalewul bii ci man yàlla shay'an dara kookee de sama jaam boo laqituhu dinaa dajeek moom bi misliha lu mel ni li ma indi ci suuf su fees dell mel ni buñ duyoon suuf si suuf saa ba muy tëjee ata asamaan sa ni laal asamaan ya ci ay bàkkaar la indi man dinaa ko indil man borom bi la tol noonee ci li nga xam ne mooy njéggal mooy bi misliha lu mel ni lool magfira ci njéggal lépp laa koy njéggal imaamu Nawawi mu ne wa maana al xadiis mu ne xadiis bi rawaahu muslim al imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahimahullahu taala daal na koy solo mu ne wa maanaal xadis maanaawu xadis bi nag mooy lan mu ne man taqarraba ilayya bi taa'ati waaw waroon na man taqarraba ilayya képp ku ma jegeñ jegeñ nit ñi bokk képp ku ma fexee jegeñ jegeñ lo shibran mu ne loolu nag borom bi mu ne man taqarraba ilayya képp ku ma fexe jegeen jegeeru ñëw ci man bi taa mooy la non maanaal xadis mooy man taqarraba ilayya bi taati képp koo xam ne fexe na jegeen jegeeñ lu ma man borom bi jaare ko ci ma jaamu di topp samay ndigal tey sori samay tere de koo kee te man rekk ma tax taqarrabtu ilayhi bi rahmati dinaa jege dinaa jege ci moom ak sama yërmande mooy dinaa ko ëndil sama yërmande wa in zaada te bu yokkee rek jiddu nu muy gën a góorgóorloo borom bi ma koy gën a sotti ay waane yu yërmande fa in ataani bu ma dikkalee yamshi imaamu Nawawi mooy rahimahullah di wax maanaa hadith bu ma dikkalee yamshi di dox wa asraata mu gaaw fii taati ci sama topp ma lu ma digle mu bokk ci ñuy njëkk a jóg as-saabiqu xam ne ñooy njëkk ci fa in ataani bu ma dikkalee yamshi di dox wa asraata mu gaaw fii taati waaw moom du tendee falak bon je le ferai quoi oh am naa temps quoi alors finalement du def dara ndax waxoon naa la Iblis da koy dóoral beneen programme moom nag mu gaaw def ndax borom bee digle fawran gaaw def ko mu ne kookee de ataytuhu dinaa ko dikkal har wala di daw man boroom bi waaw ay mu ne li mu tibul mooy sababtu alayhi rahma dinaa sotti ci kawam sama yërmande wa sabaqtuhu ma jiitu ko biha ah walam oxwaj walam uhwijuhu ila al mashil kathir te duma ko teg gàll ko hmm? ah dinaa ko jiite njëkkale ko njëkkal sama yërmande ci kawam waaw ah, laata muy àggale la muy def walam uhwijuhu te duma ko préoccupé teg ko loo xam ne aajowool ko ila al mashil ci al kathir ci dox bu bari buy ñëw ci man dama koy gàttalal yoon wi waaw ku ñëw ci man ak xol bu sell yéene bu sell ñëw ci man borom bi nga waroon nag xotti ay distance yu bari dama lay gàttal yoon wi dama lay raccourcir yoon wi waaw wala uxriju ila al mashi al kathir duma ko dal teg ko aajo ci dox yoo xam ne gu bari la fil wusul ila al maqsud ngir mu jote la nga xam ne mooy la mu namb mooy la nga xam ne mooy la muy ut mooy son objectif waaw te mooy am sama ngërëm am sama yërmande léegi nag wa qurabul ardi bi nga xam ne moom nga dégg mu ne wa man laqiyani bi qurabil ardi la yushriku bi shay'an laqituhu bi misliha maghfira mu ne kanta wa qurabul ardi kanta qurabul ard mu ne bi dammil qaaf noonu lañ koy takke waaw bul wax qa bul wax qi dina la wax nag benn ci ñaar yi am na bu ci am qa wa qi <laughs> waaye ne mu ne bi dammil qaaf qu nga wax qu wa yuqaalu nee nañ nag am na ñoo xam ne nee nañu bi kasriha mooy qi mooy qiraa bi ak qura ak qiraa waaye mu ne wa damm asax damm ko nag mooy qubit moo gën a wér wa ashhar moo gën a gën a moo gën a siiw ci ñi nga xam ne ñooy toppatoo euh, làkku mu ne wa maanaahu te maanaawam mooy maa yuqaaribu mil aha loo xam ne jege na feesal suuf si ku indi lu toll noo ci bàkkaar ah mu indi la lu toll nee nee ci njéggal mu ne wallaahu te borom bi nag moom alam mooy ki nga xam ne mooy ki xam dëgg-dëgg kon al imaamul xaafidu Nawawi hadis bii nii lañu indi léegi première laaj la vay njagat yu jëkk yu ñuy def mooy côté taxrij bi xool est-ce que imam Muslim la wax moo ko solo mu ne rawahu Muslim rahimahullah léegi laaj bi mooy est moom képp ñoo ko solo ñu la lu déedéet sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal na koy solo ak sëriñam biñ gisoon temps yi al imaam Abdallah ibn Abdurrahman ibn Bahram mooy kan ad-Daarimi as-Samarqandi ah moom itam solo na ko na ko noonu al-imaamu Ibnu Maajah al-Qazwiini rahmatullah ala al-jamii' al-imaamu Muslim mu ngi koy indi rahimahullah ci kitaabu ad-dikri wad-du'aa'i wat-tawba wal-istighfaar ci téere boobu buntu bi nga xam ne lenn ci shurraah yi moom la tuddee baabu fadli ad-dikri wad-du'aa' mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba al-imaamu Muslim mu ne haddathana nettali nañu rahmatullahi alayhi Abu Bakr ibn Abi Shayba sëriñam di Abu Bakr ibn Abi Shayba de Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala qala haddathana Waki' Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettali mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war qala mu ne haddathana al-A'mash mu ne ki ñu nettali mooy al-A'mash di Sulayman ibn Mihran ah, al-Asadi al-Kahili mawlahum Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala at-Tabaristani al-asl al-Kufi rahimahullah an al-Ma'rur ibn Suwayd moo ko jëlee ci al-Ma'rur ibn Suwayd al-Ma'rur ibn Suwayd al-Asadi Abu Umayya al-Kufi rahimahullahu ta'ala Abi Dharr moom moo ko jëlee ci Abu Dharr waxoon nañ la moom nag dañoo wuute ci turam muy saahibu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñi gën a siiw nag dañ ne Jundub ibn Junaada am ñu ne Bariir ibn Junaada am ñu Bariir am ñu ne Bariir ibn Jundub am ñu ne Bariir ibn Urshuqaah am ñu ne Jundub ibn Abdillah am ñu ne Jundub ibn Sakan waaye li a siiw mooy liñ mooy Jundub ibn Junaada radiyallahu ta'ala anhu moom daal mooy Abu Dharr noonu la siiwe annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allahu azza wa jalla man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha wa azid wa man jaa bilsayyi'ati fajaza'uhu sayyi'atun mithluha aw aghfir wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu taqarrabtu minhu baa'an waman ataani yamshi ataytuhu harwala waman laqiyani biqurabi al-ardi xatiyatan laa yushriku bi shay'an laqituhu bimisliha maghfira ah kon mu ngi noonu nii la ko al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj daal di indi rahimahullahu taala kon mu ngi noonu këyit bi ma yor na ñoom dañoo def aw azyad hmm? mooy version këyit bi ma yor falaw ashru amsaaliha aw azid aw azid la waaw aw azid la moo tax aw aw la la la jàmmarloog moom mooy aw arsif <laughs> waaw dane man yaqulu la man jaa bil hasanati ku andi lu baax falahu ashru amsaaliha dina am fukk yu mel noonu wa azid ma yokk waaw ñee nag aw azid aw azid loolu la taxaw la jàmmaarloog moom man wa man jaa bi képp koo xam ne indi nga loo xamante ne lu ñaaw la nag ah jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithla aw aghfir mooy aw aghfir wala aghfir azim mooy borom bi mooy dolli fii mooy jéggale voilà kon nag mbir maa ngi noonu le ah kon mu ngi noonu le léegi kon hadis bii nii. Euh, ginnaaw kon lii gis nañu ci gàttal taxriij bi ñu jàll ci deuxième lu ñu ci mën a jànge mooy ana ban lëkkaale ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne nii mooy suñu bunt bi dañ naan lëkkaaleem mooy lii neex na ba pare waaye ah lii neex na ba pare xoolal li borom ko wax yàlla yi képp ku andi benn bu baax yow fukk nga yam minimum loolu mooy minimum de waaw minimum bul fàtte xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ah boobu xadiisul kursi la mu ne yaqulu llahu taala ah mu ne borom bi daa da bu kawe bi da daa katabal xasanaati wa sayyi'aat daa bind li nga xam ne ñooy xasanaat yi ba pare bind yu ñaaw yi summa bayyana daalika ginnaaw gi mu leeral lool ba pare mu ne nag man képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii dafa def dafa def bi xasanatin indi lu baax koo xam ne daa def lu baax lan la ko borom bi defal comme da koy defal fukk ilaa sab'i mi'ati ak ilaa sab'i mi'a jëm sab'i mi'a mooy lan ah sept cent waaw mooy benn nga def borom bi minimum dix jëm sept cent ila adafin kasiira jëm nag ci ay fulani yu bari yoo xam ne boroom bi tudd ko ndax bari waay min bi duñu ko jàpp waaw waaw borom bi tudd ko lu bari kon minimum mooy dix waaw waaw muy hadith mawlana abu hurayra radiyallahu anhu waaw kon loolu lay wax fii rek mooy ne ku andi yow dix yi mooy le minimum looy am Allahu akbar mooy le minimum lu yow li gën a loo mën a mooy dix léegi nag mën naa dem sept cent sab'a mi'a ah ah jëm ila adrafin kaseer ci ay fulandi yoo xam ne yu bare bare bare bare bare maa la tu'addu wala tuhsa nekk bokk loo xam ne du lu ñuy tak bu lu ñuy lu ñuy lu ñuy compter ba di ko peeg déedéet Allahu akbar kon mu ne wa azib moo tax mu ne ashr mooy li gëna néew waaye wa azib hadith bi ñu wax sànk Mawlana Abu Hurayra bi leeral que nit day jóge dix jëm sept cent mais ëpp loolu di lu bari lu bari sinon rek borom bi mooy xool ka def yow boo defee lu baax moom yow mii am nga fukk am nga biis léegi nag est-ce que da la koy fulandil sept cent soixante-dix mille milliards sept milliards huit milliards soixante cent mille milliards hein cinquante mille mille mille cinq mille mille mille mille mille loolu lépp borom bi la ci soobareem la koy defe lay xoole jaam bi solo yéenéem ak la nga xamante ne sellalam mu defal ko loole moo tax mu ne wa azid tama yokk ay mooy yow benn kese nga def nga am lii de képp ku andi wa man jaa bi sayyi'a ku andi lu ñaaw fa jazaa'uhu sayyi'atun mithluha aw arfi ku andi lu ñaaw nag moom lu ñaaw lu mel yi mu def lañ koy jox wal na ma jéggal ko allah <laughs> mooy yow sax lu ñaaw sax borom bi ci mbaaxam dong mën na la koo jéggal mën loo koy mën na ko jéggal malgré def na yow néewu la xoola boo defee benn benn ngay am bu bon benn bu bon wala sax yàlla ne malaaka yi effacé leen ko effacé leen ko moo taxit wax dëgg yàlla laqad shaqiya man ghalabat wala man ghalabat ah benn bennam yii nii daal di noot yu bareem kooku wax dëgg yàlla kooku torox na quoi yow imaginer ñu ne la <laughs> sawaay dañ laa indi ci benn tool boo xam ne ah yow tool bi ah tool boo jëmbatee benn benn aywa soowu gerte gi wala potu gerte gis nga bés boo minute seconde heure yoo jël jëmbat def gré euh, semer benn benn doom benn doomu gerte xam nga luñ lay may am nga am nga dix waaw benn doom bu gerte bu nekk dix ngay am <laughs> kon tey ñu seme bandayo tey wallahi am na ñoo xam ne jaral leen fanaan ngir am alal <laughs> imagine léegi Europe France ak fépp ci yem am États-Unis fépp foo ne woon ab tool yi nii waaw déclaration ci ci d'embauche waaw waa ji def dem pôle chômage waaye na <laughs> moo pôle chômage AMP <laughs> waaw sax rey nañu ko <laughs> mooy ci pôle emploi man moom pôle chômage laa koy woowe pôle chômage pôle chômage fii ci France wala ñi nga xam ne ñooy toppatoo liggéeyum ndaw yi ña nga xam ne rek ñoo leen dutalum xëy buñ fa yóbbuwoon annonce bii non waxuma la lool gis nga cinq minutes yu njëkk yi la ko gaay di këf yow moom ku tardé doo jël ku tardé doo am place ñu ne ku njëkk candidat yow la ñuy jël saa boo xëyee daal benn potu trois litres lañ lay jox wala deux litres wala un litre yow yaay tànn tool bi nag on veut ngay graine da ngay da ngay kii rek. da ngay da ngay da ngay wàqi tuuti dugal suul 10 euros wàqi tuuti dugal suul 10 euros wàqi tuuti dugal suul 10 euros wàqi tuuti dugal suul 12 euros wàqi tuuti dugal suul 10 euros wa imagine waa jooju ñu ne ko nag ima boo deful dara nag heure boo passé defoo dara rek dañ lay bindal dañ lay wàññil euh, un euro waaw dara dalu ko feebarul darawul dara mais kooku bu xullee ñu ne ko 17 heures rek la ñépp di wàcc 17 la ñépp di wàcc mais imagine kooku bu dee dafay yaanaani du xoole ba 17 jot ñu def les les comptes parce que c'est à la fin du marché qu'on compte nos heures waaw da bàyyi ba marché bi jeex nga compte lan moo des ci nen yi lan nga jaayet lu des ñu compter gis ne sawaay gis nga benn bennam yooyu ay un yi un boo deful dara un euro la ñuy jël ci yow yooyu ëpp kanam dix yi kooku kooku sàgganul sawaay wallahi kookoo sàggan walillahi masalul a'la moo koo xamante ne xoole nga yow ba sa yi nga xam ne benn lañ la bi xaasi ko <laughs> mais lii yaakaarluwul sawaay kan mooy désespéré mais lii xam nga lii ma jox exemple ci wàllu tool bi nii kooku wax danaan la non kii moom kii moom bés bu fi nekkee pauvre après di yalwaan du ma ko saraxaa du ma ko may dara parce que moo ko tey parce que kii nañ na ko kaay am alal lii mooy kaay am alal mais gasal dugal benn bopp dix euros dugalaan la une <laughs> <laughs> nii yow suuf su nooy la da nii dugal aywa waa ji xool compter ah crec un euro nga dugalaat ma ne la deux di la ko compter mel ni koom yor naaru course électronique yoon di la waññal sa kooku kooku kooku kooku si karkat yu bari moo leen di <laughs> kooku gaa yu bari yi def ay salaatu ala nabi yi waay leen di raw <laughs> bu paree nag kooku lu bari lay am ci alal boo maywul <laughs> saa yi muy pare di dem saa yi jënd villa moom du jënd ay terrain di sonn waa ñu koy kii non kër gu pare ba pare lay xool bu ko neex mu ñëw ne waa ji man bii laa bëgg jënd ko mu jeex waaw waaw léegi imagine loolu loolu yaakaar luwul saway allah te boo ëndee bu ñaaw mu ne lool sax man assu assu du duwaa ne dama day nekk ci yow tout le de aw affaire wala ma jé ma ma ma effacé ko waaw xam nga côté boobu neex na ba pare laa fay li ma la wax waaye wa man taqarraba minni shibran yow borom bi mooy gis nga hadith bi li muy wax mooy daal lépp loo jege jege def ngir yàlla te yàlla tax nga am yéene bu baax te yàlla tax borom bi dina la sottil ci sa namm namm goo gële fa man hamma bi hasanatin fa lam ya'malha katabaha allahu indahu hasanatan kaamila faaw amila biha katabaha Allahu ashra hasanatin ila sab'imi'ati da'fin ila ad'afin kathira Allah hadith bi ñu la doon wax sànq Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy yow rien que bëgg gi rek lu baax na nga am yéene bu baax gi rek boo ñëwee soo ba defoo ko borom bi sotti la waamee këy wala mu defal la ko ba tiyaaba boo ñëwee ba def ko. mu demal la fukk wala sept cent jëm ay fuladi yoo xam ne kenn xamul ñaata la waa sawaay allah <laughs> waaw waaw yow mooy lu ndaw bul xeeb mooy ci yàlla jëm ci yàlla bu ci xeeb dara man taqarraba minni euh, euh, sibran xam nga sibru lu tuuti lii def nii rek lii lii lii fay li ma wax sànk loolu néew la borom bi ne lu toll noonu sax man xeebu ma mooy ci yow bul ñëw boo ñëwee par exemple ci wàllu nga ñëw fenn gis ñuy demander non dañuy collecte ngir ñu pauvre ñi ngir defar jàkk ngir dimbali nangam yi nga làmb sa poos daj juróomi dërëm bul ne ah man nag non lii nag rus naa ko day def joxeel loolu mooy sa chibre nga def ko ngir yàlla mooy loolu la la borom bi wax yow boo defee loolu ngir man ngir jege-jege lool mais man sa borom viraan laay ñëw ci yow lu gën a yaatu lool allah nga ñëw ci man lu toll ni vira ma ñëw ci lu toll ni baax lool nga ñëw ci man di dox ma ñëw ci yow di daw <laughs> waaw gis nga tajalliyaat yi borom bi ni muy wàcce di wax ak nit ñi ni nga xam ne noonu mooy ni ñuy waxe ak ni nga xamante ne kalaamul arab yi ñoom noonu la ñuy waxe gis nga boroom bi nee na damay daw <laughs> imagine nga ne yow loolu yàlla day taxaw di daw nii ah ah mooy da gaaw ci yow ngir defal la la nga xamante moom nga bëgg la nga namm laa lay defal te da tàmbali yow da ngaa tegu mooy tegul ci yoon wi l'essentiel mooy soit sur le rail waaw boo ku nekk ci rail bi neex a ba mëx neex a puus neex a dépanné waaye boo newee fu ngiru sa wàcc rail bi yow reeke yëgati la teg la ci loolu toono la te ñu bari duñ fa toog di la ko defal kon nag Allah ku ma dikkal yam sii di dox xar harwala waaw mooy ne daal yow borom bi amul dara lu mu xeet ci yow jàmm bi xam nga lan la soxla ci yow mooy sa yéene na sell kese looy def na moom tax te bu ko bokkaaleeg dara c'est fini jeex loolu kese la soxla ci yow soxlawul ci yow leneen